أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaatu mi'a wa sab'uun. wa an Aysata radiyallahu ta'aalaa anhaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala al-hummaa min fayhi jahannam fa abriduuhaa bil maa' muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz al Buxaari an-Nawawi mu ñëwaat ak ñun ba léegi ci cent soixante-dix baabul mansuuraati wal mula ci juñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu hadis mille huit cent cinquante-six yi mu ne woon wa an Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ida hakama alxaakimu fajtahada thumma asaaba falahu ajraan mani mu jeexe walillahil hamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi nga xam ne moo ci tegu ba léegi suñu chapitre bi mu ne wa an Aisha hadis bi mu ngi koy jëlee ci suñu Aisha <laughs> radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanaha wa ma'waaha waaw <laughs> waaw waaw mu ne anna an-nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na al-hummaa gis nga fièvre ab sibiru nga xam ne lay jàpp sa wi tàng jër mel ni lu ñuy lakk ah min fayhi jahannama daa jóge ci tàngoor wu yaatu wi nga xam ne mooy jóge moom la safara jahannama di sotti ci àddina bi <laughs> waaw min fayhi ci tàngooru jahannama safaraaw jahannama ci la sibiru jóge fiyeew kon nag fa abriduha na ngeen ko nangeen ko euh, seddal bil ma'i ak ndox waaw wis leen ci ki ko am ndox mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al hafiz abu abdillah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al mughira ibn bazdizbah al ju'fi al bukhari rahimahullah moo ko solo na konoon al imam abu al husayn muslim rahmatullah ala al jami' léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñaar dong ñoo ka solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad ñu ne la al imaamu ahmadu ibnu muhammad rahimahullah na ko ci ñetti bërëb ci musnadu anha waaye al imaamu keneen ku ko solo mooy al imaamu at-tirmidhi ak ibnu maaja al qazwini rahmatullah alayhi hadith la boo xam ne nag eh, sayyidatu aisha mooy hadith eh, kii nu kii yu bari saxaaba yu bari solo nañ ko sayyidatu Asma solo na xadis bu mel nii xadis sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu sayyidina ah, sayyidatu ah, ibn Abd sayyidina wa mawlana ibn Abbas radiyallahu anil solo léegi gàndaa suñu xadis bi al imaamul Buxaari ci ñaari bërëb la kitaabu tibb ah fi ko jëkkandi mooy kitaabu badal xalq baabu sifatin naari wa annaha maxluqa indi ko tamit ci kitaabu tibb baabul humma min fayhi jahannam foofu la indi hadith sayyidatu uh, asma hadith sayyidina ibnu umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma ak raafi' ibnu xadiij tamit waaw uh, moom itam soloona lu mel noonu moom dañ ko fàttoon ci sahaaba yi muy raafi' ibnu xadiij al-ansaari al-awsi al-haarisi al-Madani moom it saxaaba la radiyallahu anhu bokk na ci saxaaba yi nga xam ne solo nañ xadiis eh, bu mel nii léegi noonu daal bu ñu jëlee kitaabu tibb al-imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddathanii baabul hummaa min fayhi jahannam mu ne haddathanii Muhammad ibn al-Musanna mu ne nettali na ma dong sama sëriñ bi Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Muusa al-Basri fi woon Zamin gane àddina cent soixante-sept génn àddina deux cent cinquante-deux rahmatullahi alayhi alhamdulillah qaala mu ne haddathana Yahya mu ne gëna nettal moo Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh eh, al-Hafiz al-Qattan hmm? rahimahullah Abu Sa'id at-Tamimi mawlahum al-Basri al-Ahwal eh. alhamdulillah gane àddina cent vingt génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit eh. ah qaala mu ne haddathana Hisham Yahya mu ne nettana Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam Abul Munzir ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Bakr gane àddina cent soixante et un génn àddina deux cent non cent quarante quatre cent <laughs> quarante quatre rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarani xabaare man dong abi sama baay di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah gane àddina ci jeexitalu xilaafa Seydina Omar dewi njàlbéenu xilaafa wa Mawlana Usman ibn Affan alayhim ridwaanu rahiim rahmaan génn àddina la 94 ci li gën a dëgg rahmatullahi alayhi an Aysata mu jële ci di euh, sœur du petite sœur yaayam ndax yaayam mooy Asma bint Abi Bakr hadis Sayyidatu Asmaa bi nag moom la kii njëkk indi te moom mii la eh, Hicham nag la jaar boobu mu jëla ko ci soxnaam di Fatima ibn Munzir voilà moom mu jëla ko ci Asmaa mais kii mooy Hicham ci baayam la ko jële jëlewu ko ci soxnaam fii ci baayam Urwa Sayyidatu Urwa Seydina Seydina góor la de Urwa mu jëla an Aisha di Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma ummu Abdillah at-Taymiyya al-Qurashiyya al-Madaniyya al-Makkiyya di soxna yonent bi saa saam génnaat ne l'an cinquante-sept am ñu ne l'an cinquante-huit li afqahu nisaa'i an nabi sallallahu an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala al-humma min fayhi jahannam fabriduha voilà fabru fabruduha bil ma voilà moom noonu la ko wane imam al imam al al al al al xaafizu al amirul mu'minin di al imaam al Buxaari léegi kon bu ñu gisee loolu mooy li nga xamante ne mooy xadiis léegi mu des kii ñu tudd euh, kanta kii euh, nan la al imaamu waa xool li nga xam ne al imaamu Abul Husayn noonu la ko solo moom mu ko di kitaabu salaam ah. baabu li kulli daa'in dawaab wa istihbaabu tadaawi waaw bunta ngi bon imaamul Buxaari imaam Muslim waxoon nañ la yàgg nañ laa wax kene moom deful baab kitaab rek la def hmm? waaw Allah waaw ah imaamul Nawawi nag nee na par exemple alxuma min fayhi jahannam c'est pas fa abriduha fabridu la waaw moo tax mu ne wa amma e, e, e, li nga xamante ne fabruduha boobu boobu mu ne bi hamzatul wasli hamzatul wasli la wa dammir ra'i fabruduha voilà mooy hamza bi nga xam day day jokkale léegi après raa bi nga def ko ru kon ubruduha faa bi bu duggee fabruduha voilà mu ngi noonu mu ne noonu la ah waaw riwaay yi ñu yor ci këyit bi ñoom fa abriduha ah ah mu ne waaye mu ne wa hadha alladhi zakarna nag mu ne <laughs> ah moom noonu la ko mu ne lii ñu tudd léegi nañ ko wa alladhi dhakarna min kawni bi hamzati waslin wa dammin ra huwa as-sahih al-fasih al-mashhur fi riwayat wa kutub al-lugha wa ghayruha wa haka al-qadi iyad fi al-masharik annaha annahu ya'ni bi hamzati al-qat'a wa kasri ra te foo boobu moom lañ am fii fa abriduha waaw mu ne li ñu ne fabruduha hamzatul wasl la mooy bi jokkale bi tax ngay def liaison mu ne loolu mooy li nga xam ne mooy as-sahih mooy li wér mooy li wér te al-fasih mooy li gën a fasa al-mashhur li gën siiw ci riwaayaat ak téere yi borom xam-xam yi nga xam ne étymologie côté langue arabe ak yeneen mu ne kanta imaam al-Qaadi nag daal dinay tudd ci téereem boobu al-Mashaariq ne waaye am na ñu ne déet dañuy wax tamit hamzatul qat'a mooy ah def ko hamza fa abriduha waaw bu boobaaw kasri raa yi ka raa ñu def ko ri moo tax euh, riyaab bi ma yor man loolu lañ ci def alxuma min fayhi jahannam fa abriduha au lieu de fabruduha mu ne lool imaamul qaadi Iyaad moo ko nettali mu ne fii lu fii lu rek am na benn lu ñuy waxe baat bii noo xam ne ci arab noonu lañ koy waxe mu ne qad hakaahu nettali na lool al jawhari al imaamul jawhari bokkoon ci ilimaanu euh, langue arabe yi wa qaala mu ne hiya lughatun radia waaye loolu nag par rapport ak fas fasaa bi bi gën a fasaa mooy fabruduha fa abriduha mu ne am na waaye loolu mooy bi gën a wàcc voilà waaw kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam kon al imamu en tout cas bu ñëwaatee ci al imamu al hafiz muslim ibn al hajjaj rahimahullah kon kitaabu salaam baabu buntu bi suraax yi def na li kulli baab leen na ci suraax yi li baabun li kulli daa in dawa waaw am na lu faj am na médicament wastihbaab ak sopp gu ñu sopp at tadaawi nit ki di sakku ngir bu mu faju mu ne qaala mu muslim rahimahullah abul husayn mu ne qaala rahimahullah abu bakr ibn abi shayba wa abu kurayb mu jëloo ko ci ñaari sëriñam ku njëkk di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah di borom musannaf gane àddina 159 génn àddina 235 qaala mu ne haddathana Abu Kurayb mu ne nettal non non wa Abu Kurayb imam Muslim ci ñaari sëriñ la ko jële mu Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne wa Abu Kurayb ni Muhammad ibn al-Ala Kurayb al-Hamdani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullah jane adne cent soixante et un génn adne deux cent quarante-sept ah, Allah am mu ngi noonu Euh, léegi moo ñoom mu ne xaalaa nee nañ haddathana ibn Numayr ñoom ñaar Abu Bakr ak Abu Kurayb ñu ne nettala ibn Numayr di Abdullah ibn Numayr ibn Abu Hisham al-Hamdani moom al-Kharifiyu al-Kufiyu gane àddina cent quinze génn àddina cent quatre vingt neuf rahmatullahi alayhi an Hisham mu jëlee ci Hisham moom lañ gi sangin Urwa an abihi Urwa radiyallahu anil jamii' an Aysata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-hummaa min fayhi jahannama fabruduhaa bil-maa' voilà fabruduhaa bil-maa' fabruduhaa bil-maa' léegi lii mooy hadiis bi kon nii la ko imaam yi daal di solowe léegi hadiis bi. gis nga ñu ngi ci euh, <laughs> buntu des sujets divers waaw bii passé lan lañ doon wax hadith yi ñu gisoon ci wàllu juge yi àttekat yi waaw ki nga xamante ne li na dayo coonam ngir génne àtte bi ci alquran ak sunna waaye mu jub mu jubal mu daj dëgg walla mu juum loolu ci wàllu jugement tey nag mu ñëw di ñu wax ci wàllu loo xam ne am paj la moo tax imaamul Buxaari dugal ko rahimahullah ci kitaabu tibb voilà téere paj le livre de la médecine du Sahih de l'imam amirul mu'minin al Bukhari rahimahullah l'émir de tous les croyants radiyallahu anhu mu indi ko foofu la le livre de la médecine hein yonent bi alei salatua salam ñu waxal mais alxumma di ñu yëgal loo xam ne loolu bil ghaib bu bokk ci mu'jizaatam yi mooy ne euh, loolu bu ko yonent saa sa waxul ñun mënuñu koo xam këne sibiru min fayhi jahannam day jóge ci li nga xam ne émanation la ci tàngooru safara léegi fabru duha dee leen ko seral bil maa yak ndox muttafaqun alayhi mu ne al imaam al buxaari ak imaam muslim ñoo ko solo léegi lii nii kon mu ñuy xamal loolee que ne euh, li mu wax rek euh, yonent bi alayhi salaam hadith nga xam ne moom la wax ne gis nga li nga xamante ne nii mooy euh, tàngoor bi ngeen di gis nii waaw moo tax bu ma soona tàng yenn tàng yi da doon wax yeneen saa saa doon wax ne e bi comme Seydina Bilal euh, ne ko xaaral abridu bi bi bi sola bàyyi leen mu xaw a dal ba xaw a sedd ngeen ñu dooru julli tisbaar mu tàng jër yenn kii waaw waaw fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam ndax taraayu tàngoor wii ngeen di gis ci euh, tàngooru jahannama jóge loolu lépp mu nekk ay mbir yoo xam ne yu yonent bi alayhi salaatu li nga xam ne moom la borom bi xamal li nga xam ne ñun xamuñu ko euh, moom la ñuy xamal mu bokk ci kumpa yooyu nga xam ne ñun dañ koo war a jàpp te xam ne noonu la waaw léegi nag boroom xam-xam yi dañuy wutee ne bon euh, waaw loolu. mooy min fayhi jahannam ça veut dire que ci safara la jóge directement wala daa nekk loo xamante ne mooy dañ koo meraleeg safara ah. loolu boroom xam-xam yi daal di ci eh, wuute ñenn ñu wax wax bu njëkk bi ne sii ci safara lay jóge parce que yonent bi saa saa bi mu naan eh, hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu ne ishtakatin naar <laughs> waaw mooy safara daa daal di eh, ñëw daa daa daal di eh, jàmbat ci boroomam waaw que benn côtéem lekk na beneen côtéem léegi nag yonent bi alayhi salaam eh, daal di koy ne borom bi daal di koy permettre bi nafasay ni ñaari nokki yoo xam ne yu muy def nafasin fi shita am nokki boo xam ne xam nga nokki mooy bu dee ci doomu aadama yi li ñuy dugal ci bakkan air bi ñuy nooy di ko génne waaw moom nag boo xam ne bu mel noonu wa nafasin fi shayf boo xam ne ci shita jamonoy taw yi lay am benn bi jamonoy tàngoor mu ne nag fa ashaddu ma tajiduna min al harri wa ashaddu ma tajiduna min al zamharir bu dee côté tàngoor bi jamonoy été tàngoor bu rëy yooy ngeen di daj ci loolu la bokk kantaan jamonoy seddaay seddaay yu metti yooyu ci loolu la jóge ndax safara du safara kese waaw safara dafa composé wu safara boo xam ne day lakki ab boo xam ne seddaay la boo xam ne it boo fa newee day mel ni ci safara lépp ci safara la nekk gis nga borom bi <laughs> waaw waaw akbar mooy ci biir safara l'enfer dafa am warti boo xam ne dafa sedd buy bay lakke waaw <laughs> sama gër gi kon loolu noonu moo tax am ñu ne loolu la kon lii ala haqiqatihi la voilà mooy te ni euh, bu la nee alxuma min fayhi jahannam mooy ci tàngooru safaraaw jahannama googee la jóge voilà borom bi moom la jël di ko déverser ci jaam yi ngir lan ñu jànge ci euh, safara say ñëw bu ëllëg bi nga xam ne moom lay tëkkoo képp koo xamante ne nii euh, dafa nekk ci dafa jàdd yoon te mu walla ne defal attention de gis nga lii ma la ñamal nekkul dara dara dara dara lu dul lu ndaw ci safara su mag si nga xamante ne nii moom moom laa leen di tëkkoo voilà bu dee jullit bi nag mu nekk loo xam ne takfiir la ah, da koy faral ay bàkkaar bu dee yéeféer bi nag mu nekk uqubatan waaye tamit loo xam ne ngir boroom bi delloo ko ci boppam waaw kon nag mu ngi noonu am ñu ne loolu la mooy ala zahirihi voilà am ñu ne non non non loolu liñ ci jublu rek mooy tàngoor woowu mën nañ ko niruleeg niruleeg li nga xamante ne hmm, mooy euh, tàngooru safara si nga xamante ne dafa metti léegi nag sauf que mu des fa abriduha bil ma dafa am yenn riwaay yoo xam ne imam ibn Abbas par exemple moom euh, Abu Jamra euh, rahimahullah dane man dama ne woon ci ab euh, ibn euh, ibn Abbas quoi <laughs> waaw après mu jekki ay fan gisuma après bi ma gisee mu ne ma waaw lan la ma ne ko ah xuma bi la de moo ma jàpp mu ne ko danga koy kii abredowa bi ma i zam-zam bi ma am yenn waaye bo mooy yeneen saa salaam mu ne ko de da ngay da ngay utiliser ndoxu zam-zam ndax yeneen bi salaam nee na dee leen li nga xamante ne nii mooy euh, kii boobu xuma euh, li nga xamante ne mooy euh, zamzam abruduha bi ma'i zamzam fa inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala al-humma min fayhi jahannam fa abruduha bil ma aw bi ma'i zamzam waaw boobu si gi sàkkale ci kenn ci riwaaya yi hmm? euh, Ibn Abbas ne ko da nga koy seeral rek ndoxu zamzam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xummaakat ci tàngooru jahannama la jóge kon na ngeen ko sarala ak ndox wala ndoxu zamzam moo tax ñenn ñi ne ko ak surtout riwaay bi ne bi zam bi maa i zamzam ñu ne kon lool zamzam kese la moo man lool waaye loolu dëgërul voilà loolu lay sa huwa bi dëgër voilà ndax loolu si ki sàkk la te tamit mooy ñooñu mooy waa Makka voilà parce que bu loolu mooy ñeneen ñi nekk feneen moom manuñ ko utiliser bu leen xumaa ji jotee te léegi nag beneen moo tax loolu moo ñëw di beneen affaire mais lii ni yoneen saa sala wax hmm? mooy est-ce que pour monde bi yëpp la dama c'est-à-dire maanaam mooy xam nga ñoo xam am na zone zone tempérée yi yoo xam ne day sedd est kooku fa sibiru <laughs> dañ naan la jëlal ndox ka sotteeku ko wala boog nga ko sa kaw ah est loolu la boroom xam-xam yi ne noo lii nii li gën a dëgër mooy ñi ñu doon waxal mooy ñi nga xam ne waa Hijaaz foofu nga xam ne yenn tàngoor yooyu ndax dafa am xeetu tàngoor yoo xam ne feebar yu sibur yoo xam ne lu koy indi mooy exposition au soleil la waaw mooy soleil bi li mu fay baree sa mooy loolu la nga xamante ne nii euh, euh, day tàng yenn tàng yoo xam ne da jógewul ci dara lu dul ci naaj bi. te loolu nag mooy jur ay effet ba nit ki daal di ciy jële sibiru comme nuñ naan yow bàyyi di dox euh, tàngoor bàyyil bu tàngee rek nga génn dox boo mayul sibiru bi dina la laal de waaw waaw léegi <laughs> léegi nag loolu nag moo tax euh, am ci boroom xam-xam yu ne noo affaire bi nag loolu la mooy mooy région ñooñu la doon wax waaw ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaabu may neel hmm, voilà mu ngi noonu <laughs> voilà ñu ne loolu lay wax ndax comme li yonent bari saa doon wax ne euh, bi muy wax naan laa tastaqbilul qibla bi baw bi wa'id wala bi bawl walakin sharqu aw gharribu yonent bari saa saam hadith sayna Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu mu ne yonent bari saa salaam bu leen di jublu ak li nga xamante ne mooy xibla bi ci xayta wala tuur ndox waaye féete leen sow euh, euh, penku wala sow waa penku boobu mooy lan mooy charx penku du xibla ah parce que dañoo nekk fi ñu nekk xibla bi moo féete <laughs> penku moo tax ñuy wax loolu daan penku bi et ana penk bi boo bëggee julli mais boo ñëwee Europe naan ana penk bi loolu dina bon bu ko wolof waxee di nga xam ne xibla bi la ci jublu mais à vrai dire abus de langage la mais xibla bi du penku ah voilà kon mu ngi noonu selon rek ki nekk fi nga nekk bu dee Sénégal penku la koy féete mais bu dee fii ci Europe féetewu la kon loolu noonu loolu la ba bi yore saa sam bi wax noonu naan walakin sharriqu féete leen est wa gharibu wala ouest loolu ñëpp xam nañ ne du pour suuf si yëpp parce mooy ñi nga xam ne position Makka ak Medina foofu lañ nekk waa Medina comme waa Sham ak yooyu nga xam ne boom bu ñu féetee est dinañu mooy Kaaba gi wala ouest mais bu dee ñeneen ñi am na ñoo xamante ne boo leen nee président est mais foofu est comme Sénégal mais est boo leen charriqu mooy mais bu doon xadiis yi dañ ko jàppe noonu kon mooy ñun bu ñu bu ñu defee lool suñu wana yi dañ koy féetale ci Kaaba gi ah parce que charq la nekk moo nax ñu naan penku voilà kon loolu xam nañ ne du ñëpp yam ñu ne nag lii loolu la nag waaw waaw ñi dëkk Medina la ak gaa yi nga xamante ne mooy mooy ñi dëkk ci xijaas bi ñoom lay wax ci wàllu wii naan leen alxumma min fayhi jahannam fabruduha wala fa abriduha xijaas ak dëkk yi mel noonu nga xam dañuy tàng jër ndax li ëpp ñoom seen xumaa yi ñuy am sibur yi ñuy am lenn kese la mooy exposition au soleil waaw waaw loolu la taraayu tàngoor mooy indi ñu bari di feebare noonu loolu nag bu dee kaa yu mel noonu da koy jariñ ndox moo xam ne ndox mu sedd euh, boo xam ne moo xam da koy naan <laughs> wala mu koy sangoo wala mu settee ko mais boroom xam-xam naan sangoo waaye fa abriduha bi amaana li gën a leer en tout cas loo xam ne lu ñu jëlee ci saxaaba boo xam ne moom fekke na waxu yonent bari saa saa mooy sayyidatu Asma te sayyidatu Asma li ñu ko doxale radiyallahu anha moom la wax sànk ne la hadis boobu moom la imaamul Euh, Bukhari njëkk a teg laata mu indi hadith Sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha ci kitaabul tibb ba léegi baabul humma min fayhi jahannam mu jëla ko ci Abdallah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi an Malik mu imaamu daaril hijrati euh, borom ngir man Hisham muy menn mi ngi sànq fii ibn Urwa an Fatimata mu jëla ko ci soxnaam bintul Munzir di doomi al-Munzir tamit di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam mooy doomi bokk lañu Fatima Hisham ibn Urwa mooy frère mooy euh, baayu soxna si ak baayam moom Hisham ñoo bokk ndey ak baay voilà al-Mundhir ak euh, <coughs> Urwa ñoom ñëpp doomu Sayyidina Zubayr lañu aw hawaariyu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu mooy soxna waaye boroom kër gi jële ko ci soxnaam bi Fatima bint al-Mundhir anna Asmaa bint Abi Bakr kana sayyidatu Asmaa bint Abi Bakr radiyallahu anhu ma imaam boobu imaam Bukhari nag moo wéetu ci hadis bi Eh, moom mu ne muy magu sayyidatu Aisha radiyallahu anha kaanat nekkoon na ila utiyat buñ ko ma soona di bil mar'ati qad hummat buñ ko ma soona di jigéen boo xam ne dafa sibiru waaw dafa sibiru am fièvre tad'u laha da koy ñaanal ba pare daal di jël fa axadatil ma fa sabbathu baynaha wa bayna jaydiha mu jël ndox daal di koy sotti mooy wis ko diggante moom ak li nga xamante ne mooy <coughs> yére bi fii euh, poosu dënn yi fi muy nekk mu wis ko ci voilà daal di ko ci wis doon da ko doon def xaala da pare mu naan wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muruna an nabrudaha an nabrudaha bil ma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu doon digal ñu koy serale ndox voilà kon loolu mooy amaana loolu mooy li nga xam ne noonu la mbir miy demee mais pas ñëw jël affaire bi ña ci daraj daal di ciy dugg sangu loolu man danaa indil problème mooy awal xapaab yi nee am na benn waay boo xam ne yun tasabu bi la ilal ilmi imaamul xapaab yi comme quoi léeg boo déggee xadiis te xamoo xadiis bi nan lañ koy appliquer man nga ko appliquer après affaire bi nga am ci problème léegi nag nga mere hadis bi commencé di indi euh, ay problème di ama sikki sàkk ci waxu yonent bay alors que yow yaa xamul posologie li yonent saasam jàngale nan laa koy jële mooy imaamul Xattaabi ne galata ba'du man <laughs> yunsabu ila al-ilmi fam ghamasa fil maa'i lamma asaabathu al-humma faxtaxanat <laughs> al-haraaratu fi baatini badanihi fa asaabathu illatun sa'ba kaadat <laughs> falamma xaraja min illati qaala qawlan sayyi'an laa yuhsinu dhikrahu laa yuhsinu dhikruhu <laughs> wa innama awqa'ahu fi dhalika jahluhu bi ma'na al-hadith <laughs> imam al-Khattabi rahimahullah mu ne daal dinay juum benn waaye boo xam ne dañ koy askanale mooy bon dañ naan boroom xam-xam la mooy dañ koy askanale ci wàllu xam-xam léegi moom xummaa da koo dal dafa am fièvre rek mu daal di sóobu ci ndox comme bu ni ngay sóoboo ci piscine wala ci géej dugg ci nuur ci biir après bi nag daal di koy jural waaye yow affaire bi mu gën a waaye yow feebar bi gën a tar waaw ndax mbir mi daa tij tàngooru yaram bi ci biir yaram bi nga xam ne génnatul daanaka mel ni mu jële ci wopp goo xamante ne gën metti metti goo xamante ne tuutee des mu jaare ca alko li mu génnee nag ci feebaram <laughs> boobu mu muy wax wax yu ñaaw ci wàllu xadiis beeg yooyu commencé di sikkal ak noonu loo xam ne yellul ñu koy tudd voilà te loolu lépp jógewul lu dul ci riiram maanaa xadiis bi voilà waaw alxumma min fayhi jahannam fabruduha bil ma mu ñëw moom ne dabaj ci biir ndox mi ba ko lool dalee <laughs> yow loolu lay wax booy boo amee yow yenn kii nga ñëw rek sotteeku ndox su sa bopp bi noonu boo mayul mën na laa rey sax ah waaw moom xamul li ñuy def mu ñëw def ko daal après daal di mer mer nag waaw mu ngi noonee te loolu li la boroom xam-xam yee wax loolu jara bàyyi xel la mooy zone yi nga xam ne zone tàngoor la nga xam ne li ëpp ci fièvre yi leen dal parce que fièvre du du lool kese moo la koy teg du naaj bi kese man na nekk leneen waaw ah, yooyu nag bu dee yow maîtriser woo loolu xamoo ci ban la te xamoo waxu yeneen sa salaam ñi ñi mu doon wax li gën a dëgër comme li ñu wax sànq te boroom xam-xam yi di koy wax ne loolu mooy waa Hijaz ak ñi nga xamante ne ñoom dañoo nekk zone yoo xam ne yu méttee méttee tàngoor yi moo leen di teg feebar yu bari waaw seen fièvre yu bari du dara mooy da mooy mooy. exposition bi ñu exposé wu ci naaj lu bari loolu la voilà ñooñu waaw ak ku nekk ci seen xaal waaw waaw waaye ñëw rek daal di ñëw di kii <laughs> eh, eh, ah, loolu day graw waaw wala imaamul Xattaab eh, boroom xam-xam yi naan alxitaabu xaasun bi ahlil Hijaaz ah, wa maa waalaahum waaw comme ni ko imaam al-Haafiz Ibn Hajar ne ah am na boroom xam-xam yi ne non moo ñu leen saa saal xumma fa min fayhi jahannam fabruduha bil maa'i loolu li ñu ci jublu mooy waa Hijaaz ak ñi nga xam ne ñoo leen leen ñoom ci wàllu tàngoor yooyu nga xam ne li ëpp ci feebaru ta fièvre yi leen di dal ci exposition au soleil rek la moo ko yëndi voilà <coughs> waaw moo tax imaam Ibnul Qayyim mu ne fal xitaabu wa in kaana lafzan illa anna al bihi xaas waaw mu ne même bu dee kàddu gi mooy comme li ñu waxoon rek la tastaqbilul qiblata hadis yoneen saa sam boobu bu leen jubloo qibla bi bi gha'itin wala bi bawl wala kin sharriqu aw gharibu xam nga loolu da ngay jàpp ne xeet bi yëpp lay wax mais waxul xeet bi yëpp loolu waa Médina lay wax ak ñi nekk ci Médina ak ñu mel noonu naka foofu fii la imaam Ibnul Qayyim rahimahullah mu ne nag boo déggee yoneen saa sam li muy wax day mel ni ñëpp lay wax al am waaye liñ ci jublu mooy xaasa ah, ñoo xam ne dañ leen a jagoo mooy ñi nekk ci zone yu mel noonu waaw mu ne imam ibn abi shayba soloo na te liy wane loolu mooy al imam ibn abi shayba dafa jële ci al aswad al aswad euh, mi nga xamante ne moo euh, kii la taalibi la woon ci sayyidatu aisha radiyallahu anha mu ne euh, qaalat mu ne sa'altu aishata anin nashra damaa laaj aisha ci mooy nit ki bu dee daa am fièvre jël gi ñuy jël di ko euh, wiccax ndox mi mu ngir mu sedd quoi euh, di ko di ko di ko racwa di ko kii euh, sotti ak di ko wis fa qaala ne sayyidatu Aisha ma tasna'una bi hada yéen lu ngeen di doy loolu parce que ñoom ñi ñoom al aswad ñoom ñi dëkkoon ay Irak ay fële nga xam ne Dijla baa nga Furaat baa fa mu neen fa hada al furaatu ila jaanibikum man asaabahu nafs man asaabahu nafsun aw summun aw sihrun falyatil furaat falyastaqbil waaw falyangamis fiihi sab'a marrat voilà mu ne yéen lu ngeen di doy loolu yéen yéen furaat baa ngi seen rek képp koo xam ne daa am ay xeetu wopp wala ay ay ay yu mel noonu lu la dal na dikkal furaat bi daal di koy dugmal ah na ci dugg juróom-ñaari yoon <laughs> voilà. kon mooy en tout cas lii liñ la ci bëgg a wax insha allah li gën a dëgër mooy ne côté boobu la mooy lu jar a bàyyi xel affaire bi waaw yoxu waxu yonent bi alayhi salaam dafa bari ay maanaa yu yor yu mën a yor ak tamit jamono ji muy waxee nga muy waxal comme que buy wax day wax lu général waaye léeg-léeg da ngay xam ne lii ñii la ci jublu waaw parce que doo ñëw fekk zone yoo xam ne comme zone tempérée yi wala ñu sedd yi ay Mongolie ay même Europe yenn yu sedd yi dëkk yu sedd yi hiver bi am ko am fièvre nga ne ko jëlal ndox mu sedd nga sotteeku ko loolu da bëgg faat waaj yoneen saa saa mu waxula loola après nga ñëw naan hadis baa ko wax <laughs> mooy waaj yi alxataab yi al imaam wax rek waaw <laughs> mooy yow yaa ngi yow sa ñaar sa suul fa mi moo la ko yóbbee <laughs> waaw kon mu ngi noonee wallahu taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab kon loolu euh, daa nekk lu am am solo waaw euh, kii <laughs> kon kon dëkku yu kii yi la quoi yu yu yu tàng al imaam Ibnul Qayyim nag bon am na yu am solo yu mu wax al euh, imaam Ibnul Qayyim rek <laughs> rahimahullahu ta'ala <laughs> am na yu xëma xëma xëm solo yoo xam ne daal dina koy wax ci ci yi moom waaw waaw yenn gaay naan euh, mooy ñu doon wax sànk naan bi maa i zamzam waaw Imaam Ibnul Qayyim ne eh, ñooñu noonu ñooñu dañoo juuma parce que yaa u zamzam bi ñoo am nañ ne kon maa u zamzam kese la waaw monoom mu ne maa boobu fabru duwa fa fabru am na ñaari wax bu njëkk bi tam mooy li gën a dëgër annahu kullu ma'in wa boo am dëkk boo ne ndox ma nga am am wa saani annahu ma'u zamzam am ñu ne ma'u zamzam après ñoom ñu bi imaamul Bukhari bu mawlana ibn Abbas bi bi abu oh, <coughs> jamra daal di wax ad-Duwa'i ah, radiyallahu anhu bi kañ nekkali ko sànq bi mu feebaree Sayyidina ibn Abbas nga jooy ñu ne ko lan la xumaa bi la de ma ne ko yeneen si jëlal ndoxu zam-zam waaw nga nga nga ferale ko ndax yeneen saa sam nee na al humma min fayhi jahannama fabruduha bil ma yenn riwaayi aw bi maayi zam-zam ah kon mu ngi noonee taala alam hmm? léegi mu ne imaam euh, Ibnul Qayyim mu ne am na nag ñu ne fabruduha bil ma am na ñoo xam ne am nañ beneen tekki buñ ko yoon <laughs> <coughs> am ñu ne non loolu mooy saraxel ndox waaw ah, as-sadaqa ah, halil muraadu mu ne fa maxtulifa man qaala inna wala umumi que ne waaw bon pour pour ñi nga xam ne waxuñ ne bon parce bu dee zone yu tàng yi la loolu lay wax bu dee ñooñu xam nañ li ñuy def mooy dañuy fexe wisoo ndox comme li sayyidatu Asma doon def wala yu mel noonu wala bu dee gis nañ ne sax même bu dee sangoo ko dina leen jariñ ah loolu lay wax am ñu ne noonoo ñëpp lay wax même ñu dëkk fu sedd ak feneen waaye sauf que bu boobaa ñoom am ñu ne mu ne <laughs> bu boobaa halil muraadu bi sadaqa bil ma est-ce que boobu lañ ci jublu mooy jël ndox saraxe ko aw istimaalu wala nga utiliser ko mooy liñ njëkk a wax mu ne ñaari wax yooyu yëpp am na mu ne li gën a dëgër nag mooy da nga ndox mi waaw waaye wax nañ la ñun ñu gën a gis li gën a dëgër mooy ni ko Sayyidatu Asmaa bi fekke waxu yenee bi sallallahu alayhi daal di firé moom as-sahaabiyya arrawiya xay ah, adra bima rawat waaw te règle ki nga xam ne mooy solo xadiis moo gën a xam li mu solo te Seydou Tass naa gis nañ sànq li Fatima ah, sët bi daal di wax ne moom noonu la doon def bu as soxna daal di woon wopp ni mu doon def kon isticmaalo loolu mooy gil gën a dëgër waaye am na ñu ne mooy saraxe la ko imaam al-Hafiz ibn ibn al-Qayyim mu ne wa azunnu anna alladhi hamala man qaala al-muraad as-sadaqatu bihi annahu ashkala alayhi isticmaal al-maa' al-baarid fi al-hummaa wa lam yafham wajhahu maa anna li qawlihi wajhan hasanan wa huwa anna al-jazaa'a min jinsi al-amal fakamaa axdama axda axmada lahiib al-'atash 'an ad-dam'aan bil-maa' al-baarid axmada Allahu lahiba al-humma anhu jazaa'an wifaaqan walaakin yu'khadhu haadha min fiqhi al wa ishaaratihi wa amma al bihi fa-isticmaaluhu voilà mu ne kanta ñi ne non fabruduha bil maa mooy nga saraxe ndox yow bu la xummaa dalee fièvre bokk na ñu koy faje mooy jëlal ndox nga saraxe ko mu ne kii xam naa ki wax lii li ko dafa dafa comprendre li lënt ci moom mooy naka la ñuy utiliser ndox mu sedd almaa varit ci koo xam ne daa am fièvre léegi moom comprendre ci ban wàll lay hadis bi di wax comme liñ la doon wax sànq te moo daloon li imaamul Xattaabi waajum doon wax rahmatullah alayhi ñëw soobu ci ndox mi problème bu gën a metti ci moom <laughs> mu génn di wax wax yu ñàkk teggin mu ne kii xam naa kii itam looloo ko mooy mais àggul foofu moom bi mu ñëwee xamul nan lay comprendre mbir mu génne ko euh, ne bon loolu saraxe ko la ci jublu saraxe ndox mu ne <laughs> imaam Ibn al mu ne rahimahullah même bu dee waxam ji am na benn wàll bu rafet parce que mooy al-jazaa'u min jinsi al nit ki selon rek li nga liggéey lu mel noonu lañ lay fay léegi comme comme ni nga xamante ne noonu la faye tàkk tàkk ko mar gi nga xam ne moo nekk ci ki muy sarax ndox mu naan imagineel tàngoor nga nekk dëkk bu tàng waaw nga jënd ay mbuusu ndox yu sedd guy romb gaayoo xam ne ni ñu mare nga jox leen ko kom yu mel noonu mooy ni mu fayee takku takku mar yi nekk ci aji mar ji naka noonu moom la borom bi tabaaraka wa taala di faye takku takku sibiru bi nga xam ne moo nekk ci moom jazaan muy pay wi faaqaagu dëppook la mu def muy al-jazaa'u min jinsil amal mu ne waaye lii mën nañ ko dégg noonu mu ne waaye loolu dañ koy jële ci fiqhul hadis ak yoo xamante ne ci li ngay jànge ci hadis bi ci lu sori waa ak lu hadis bi mën a junj waaye nag à vrai nag yu hadis bi wax Abdullah même bu dee lii mën nga ko ci dugal waaye lool c'est après liñ ci jublu dëgg-dëgg mooy utiliser ko te lool mooy liggéey na dëgër waaye nag ku nekk na xam ban jamono exactement ak tamit ban environnement la nekk ak nan la ko utiliser loolu lépp dafa nit ki xam ko bala muy loru ba pare jàpp ne moom fii mën a xadis bee ko lor wala iyaazu billah <laughs> dëgg moom suul fahmi suul fahmi yi ñaaw compréhension bu mu am ci xadis yonent bi alayhi salaam moom moo kaa dal kon nag ci kaw noonu insha allahu taala ci la ñu jeexal xadis bi bii di ñëw insha allah ñu gis xadis bi ci tegu muy xadis mille huit cent